alxafidu yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu radi allahu anhu fi kitaabihi riyadu salihin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalaam kon ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadis yi nga xam ne moo doon xadisu set ak huit muy hadis sayna Abu Hurayra bimu ne borom bi du xool yonent bi alei saatu salaam dane borom bi du xool li nga xam ne mooy seen yaram yeeg seen melo yi waaye li ko yitteel te moom lay xool mooy seen xol yi gisoon nañ ci teg ci hadis huit bi juróom-ñetteel muy hadisu Abu Musa saydina Abu Musa al-Ash'ari wa Abdallah ibn Qays bi ñuy laaj yonent bi alei saatu salaam ci nga xam ne day xare ngir ngi wane jàmbaar wala muy xare muy xare wala fii la bokk nañ nee na laal wala ngistal kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne kii xare daal ngir kàddug yàlla gi di la ilaha illallah sampu dëgër nekk fi kooku moo nekk ci yoonu yàlla léegi nag tey ñu war a continuer kon muy xadiis neuf bi lañ war a jël muy al xadiis li nga xamante ne mooy bu neuf bi kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne waan abi bakrata nufay ibn alxaaris alsaqafiyi radi allahu taala anhu ann annabiya sala allahu alayhi wasallama qaal ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar qultu ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam hada alqaatilu fama baalu almaqtuul qaal innahu kaana hariisan ala qatli saahibihi kon al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ngi indi kon hadis bi mu ne kon wa an Abi Bakrata hadis bi mu ngi koy jëlee ci hadis eh, eh, saxaaba boo xam ne eh, moom lañ xamee Abu Bakra loolu dakkantalam loon waaye Nufay' la tuddoon Nufay' ibn al-Haaris di doomu al-Haaris as-Saqafi bokkoon ci. waa Saqiif ci waa Saqiif ca la bokkoon léegi eh, mooy waa Taayif voilà ndax moom mu ngi tuub keroog bi nga xam ne ci la Yonent bi alayhi salaatu ubbi Taayif fa lañ dem ngir ubbi Taayif waaye antuwul woon ginnaaw bi ubbee Makka ghazwatu Hawaazin waa Hawaazin daw ak waa Taayif ñoom ñoo doon jàppalante ñu daw dem Taayif Yonent bi alayhi salaatu salaam wër ndomba leen encercler leen waaye yàgg fa lool waaye ñoom ñu tenir mooy daanaka tata bi moom ak seen kii bi dama wax ci gàttal saxaaba yi nañ dellu ñu dellu moom nag bés boobu noonu ci la mm, ci xew-xew boobu ci la jóge ci tataay waa Saqif yi daal di daw ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam moom Seydina Abu Bakr mi as-Saqafi radiyallahu anhu daal di dugg ci lislaam léegi moom mu ne anna nabiyya kenn yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na hadis bi nag da xam ne daa am lu ko tax a jóg mooy Seydina Abu Bakra eh, ndax hadis bi eh, al imaamu al Buxaari comme li al imaam wax nii ne muttafaqun alayhi ñoom ñaar moom solo nañu ko waaye naka noonu al imaamu Abu Daawud ak al imaamu Nasaa'i ak Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhim lii daa am lu ko tax a jóg dafa am benn taabi'i taabi'i mooy koo xam ne taalibe saxaaba yi lañ radiyallahu ta'ala anhu di al Ahnaf ibn Qays waaw ibn Muawiya ibn Husayn Abu Amr at-Tamimi as-Sa'di al-Basri rahmatullahi alayhi eh, moom moo nettali affaire bi moo ko jëlee xew-xew bii moo nettali bii moo ko jëlee ci Seydina Abu Bakar mu ne damaa damaa génn ngir jàppale Seydina Ali ibn Abi Talib fekk ah mooy jamonoy fitna yi bi nga xam ne ci lañu faat Seydina Usman ibn Affan alayhi ridwaanur rahiimur rahmaan waaw léegi mu ca la problème yi tàmbalee ba bésu tay ci l'islam waaw comme le Seydina Xudayfa waxoon dëgg la tuur nañ deretam de waaye mooy <laughs> buntu fitna yaangoo waaw léegi euh, euh, euh, am ñi nga xam ne ñoom Seydina Muawiya ñoom Sayyidatu Aisha d'abord Sayyidatu ñoom Talha ibnu Ubaydillah ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwam ñooñu saxaaba yooyu biñ gisee ñu tuur deretu Seydina Usmaan affaire bi metti leen lool ñu jaayanteeg Seydina Ali ibn Abi Taalib ngir mu nekk xalifa ginnaawam nekk ñeenteelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ginnaaw gi nag ñu ne Seydina Ali radiyallahu anhu léegi nag lenn la def. comme que léegi yaay kilifaay ñëpp yaa ñu yaa ñu jiite mooy ñi nga xam ne ñoo jóge iraq bilaadul iraq ñi jóge misr égypte fu ne def coalition ñëw ah kayit yi jóge foofu nga xam ne ay bandi lañu ñëw assiéger dëkkub yonent bi alayhi salaatu ba pas suñu xalifa muy Seydina Usmaan mi radiyallahu anhu muy kàccoor yooyu fokk ñu teg jàpp teg leen li yàlla wax mooy dañoo faat nit dañu leen di faat waaw mais comme que situation bi mooy ñooñu ay mbooloo yu bari lañu woon ñëw nañ ne dina def li ñuy def te kenn manu ci dara est-ce que Seydina Ali radiyallahu anhu nekk xalifa tey loolu soppi na soppi na ci dara déedéet soppeewul de Seydina Ali radiyallahu anhu ne leen wax na wax ngeen dëgg de lii ngeen wax de moo war a am moom li ngeen wax nii moom loolu moo war a am waaye nag. du du jamono ji jotagul ngir loolu de jamono ji jotagul ngir loolu ndax dëkk bi daa bari fitna waaw mooy wuute yi daf fi bari te gis ngeen li xew bañu fitna ji nim nim nim nim nim nim nim nim fi màgge ci faat bu ñu faat Seydina Usman radiyallahu anhu dinañ leen jàpp ñoom ñëpp teg leen loxo waaw mais pas léegi nañu bàyyi ba ci kanam ba lépp dal ba ak dal am waaw ba dënn yi jóg yëpp dal bu ko defee ñu door a taxaw ci loolu ñee nag ko woon noonu ci lañ deme woon Iraq ngir ut ñoo xam ne ñoo leen di jàppale ngir loolu Seydina Ali radiyallahu anhu génnoon ngir loolu ca lañ dote woon ca Siffin xaret Siffin waaw léegi nag non banaan Siffin jamal <laughs> jamal Siffin c'est après waaw ah, Siffin après la waaw muy Jamal xareb Jamal léegi nag bi nga xamante ne lu tax mooy ndax sayyidatu Aisha radiyallahu anha da ci génnoon àndoon sax géléem nga mu waroon loolu moo tax ñuy woowe eh, foofale eh, eh, xare boobu maarakatu Jamal léegi nag bi bi bi bi nekkee di waajal loolu nit ñi di dem troupe yëpp di dem ñii di dem Irak Seydina al Ahnaf ibn Qays daldi bëgg génn génn la sax waaw ak ay ñoñam ngir dem jàppale ji Seydina Ali radiyallahu taala anhu léegi nag mu daje ki nga xam ne mooy Seydina Abu Bakr mii di saxaabaab yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag Abu Bakr nag wax ko bi wax ko li tax bul jàppale kenn demal sa yoon dëppal <laughs> waaw moo tax mu ne loolu Seydina al imaam an-Nawawi rahimahullah mais dafa baax loolu xadiis yi ñuy gis fan la jóge ak lu tax waaw moo tax fii ñu gën a euh, xaw a yàgg tuuti par rapport ak euh, ni ñu ko jàppe woon sax ne noonu la doon demee ndax lool ci la jariñ yiy ëppee comme arbaina yi niñ def ñu gis ne def ko nii moo tax ne dara waaye eh, du du ñàkk yi nga xam ne nii comme yu mel nii ñu xam fan la jóge tamit baax léegi al imam an-Nawawi rahimahullah moom andiwul côté boobu dafa wax rek li yonent war an Abi Bakrata Nufay' ibn al saqafi radiyallahu an-nabiy sallallahu alayhi wa wax lu tax hadith bi sax Sayyidina Abu Bakra wax kon gis nañ kon Seydina al-Ahnaf ibn Qays li nga xam ne loolu la génn woon ak ay ñoñam ngir dem bëgg a jàppale Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib radiyallahu anhu ci loolu lële daje boobu mu waroon a daje li nga xam ne fële ca Irak ak ña nga xamante ne ñoom ñoo ne woon noon dañuy forcer ngir jàpp gaay mu ne loolu man da nekk ndax buñ ko defee du du jamonoy fitna lañ ne Seynal Ahmad nag ne damaa génnoon nag ngir jàppale ko moo tax mu ne boo demee Sahih imaamul Bukhari na ko noonu imaamu Muslim ak ñi ñu la tuddal léegi waaw ci kitaabul iimaan baabu wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtataluu al imaamul Bukhari foofu mu ne al Ahnaf ibn Qays bi mu ëndee càllale ba foofu dane dhahabtu li ansura haadha ar-rajul fa laqiyanii Abu Bakrata fa qaala waaw nee na damaa demoon ngir jàppale góor googee góor gee waaw góor googee muy Seydina Ali lay wax radiyallahu anhu mu ne fa laqiyani mu dajeeg man Abu Bakra muy Seydina Abu Bakra nii waaw Nufay' ibn al-Harith ah ibn Kalda as-Saqafi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu nee na moom mu dab ma fa qaala mu ne ma ayna turid ne ma yow al-ahnaf foo bëgg a dem fan fan mooy sa jëmuwaay fan nga jëm. qultu nee na ma ne ko ansuru hada rajul waaw sama yéene mooy dem jàppale di góor gële di xalifaay jullit ñi di sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalibi radiyallahu anhu qaala sayyidina Abu Bakr nag ne ko irji dellul fa nga jóge woon sa dëkk dellul sa kër nga dellu yaag ñi nga àndal waxuma la nag dellul ci ci noonu kese de parce que fa inni sami'tu rasulullah ndax man de damaa dégg yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan idha iltaqa almuslimaani bi sayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar fa qultu ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam hada alqaatilu fama baalu almaqtuul qaala innahu kaana hariisan ala qatli saahibihi Allahu akbar mu ne ndax li ndax ma ne la yow Ahmad bennul mooy damaa dégg man Abu Bakr waaw gis nga saxaaba yi ay ay daa daama yooyu nga am ne ñun léegi ñàkk a déggu moo tax waaw parce que nit lañ Abu Bakr ak fi mu teg Seydina Ali ak Ibn Abi Talib yëpp ak fi mu teg Sayyidatu Aisha ak Seydina Talha ibn Ubaydillah Seydina Zubayr yëpp dara waaw neewul ay affaire yooyu nga xam ne moo ñuy dal gis nga l'islam l'islam mooy mooy mooy màggal nit xam-xam mooy màggal nit xam nga Abu Bakra moom gis nga jamono jëm tuub xam nga waaye la naan euh, bisu Hunayn xaret Hunayn ndax Hunayn daanaka moom ghazwatu Taif benn la mooy Makka la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ubbi dem Hunayn waa Xunayn waa Hawaazin dégg ko coalisé waa Taif ne nañ kon daal ci kawam bala moo dal suñu kaw ndax ubbi na Makka bi dëkk bi li dina mag ñun ñoo ci tegu mu dajeeg ñoom ca Hawaazin daal di leen toroxal ñekk daw rëcc daw dem Taif ñuy jaar feneen mu topp ñu dem Taif loolu moo indi foofu noonu fa la Seydina Abu Bakr bu fa am al-Harith daal di duggee ci muy la ba année la ubbi Makka huitième année yi waaw. juróom-ñetteelu at mi ginnaaw gàddaayam bi moom ci la dugge ci l'islam ci la tuube neewul ne ñi ñooma fi ngi ca ba Sayyidina Abu Ali Sayyidina Talha Sayyidina euh, Zubayr ibn Awwam Sayyidina Aisha radiyallahu anha ñii ma ñu wax kon man moom je suis petit du ma wax dara déedéet jànge naa lu leer ci yonent bi alayhi salaatu salaam du ko jëndee benn nit ak kooku man di doon <laughs> voilà mu ne ko dellul bul ànd ak kenn ci ñoom ñi irje dellul sa kër yàgg di nga àndal lu tax <laughs> xaaru sax mu ne ko lu tax nga ne ma dellul mais lii mooy am solo nit boo nee ko déet bul def wan ko lu tax loolu dafa am solo ci diine yonent nga xam ne mooy delluwaay bi day wax saxaaba yi bu leen def yi ndax lii ñu mën ngay ay ni ñoo ci lu lënt kese di jaay ne kilifa diine lañ borom di def yoo xam ne yu lënd duñu leeral kenn toog nag di xool ba pare naan kenn waru la ñaaw wax yow yaa war a leeral nit ñi lu tax ngay def lii wala boo leen nee bu leen def lii lu tax loolu dafa am solo du ñëpp ko soxla nag waaye loolu dafa am solo surtout koo xam ne day sàkku xam-xam mu na ko bul topp kenn ci ñoom waaw irji fa inni ndax man Abu Bakr sami'tu rasulallah dégg naa yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yàlla na julli ci moom te seulement te muccal ko yaqulu mu naan ida altaqa al muslimaan gis nga ñaari way ngëm yàlla ñaari julli bu ñu bi fay fay hima ak seen ñaari jaasi ku nekk yor jaasi ñu jàmbaarloo di xeex fal qaatilu gis nga ki faat ki rey ah? wal maqtul ak ki mu ñoom ñaar ñépp fi naari safara liñ ñi nee na Abu Bakr nee na bi yonente bi alei satu waxee loolu ma ne ko fa qultu ma ne ko mais ya rasulallah mais yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mais hada ki faat sax moom comprendre naa ko parce moo def acte bu toll ni daal di ôter la vie à quelqu'un lu lu bi mu bind bi mu bi mu faatee nit rey nit loolu xam naa kooku ko comprendre naa moom ñu ne safara la mais ki mu rey quand même yonent wala saa sam fa mais ki ñu faat lan mooy problème am ba moom bu war a dem safara ah moom lu mu ci qaala yonent bi alayhi salaatu nee na mu ne ma man Abu Bakra ndax waa ji ñu faat kaana dafa nekkoon laata muy faatu li ko taxoon a yor jaase lépp jàmmaar boog waa ji mu xaj kii xaj ci kee kaana nekkoon na harisan ku xëroon lool ala qatli saahibi moom dafa xëroon lool ci faat mbokkam mi mi mi ko rey ki mu ki mu jàmmaar lool moom amoon na yéenee rey ko suuf ko yàlla daa def dóoru kële moo njëkk a wala moom na waa ji fente ngand ko ko ci ci ci mu faat waaye amoon na yéenee moo mu faat waa mu jàmmaar lool waaw lii mooy hadis al imam kon wax naa la léegi kii ne al imaam al euh, an-Nawawi rahimahullah mu ne muttafaqun alayhi imaamul Buxaari kon dëppoo nañ ci muy imaam al Buxaari ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhima wax naa la ñeneen ñu ko solo sànq ah nga ne mu wax kon. maa ngi mais euh, oh, bon mooy euh, dégg naa yonent bi saa saa wax alayhi salaatu waa léegi <laughs> eh, euh, Abu Bakr kat radiyallahu anhu moom looloo tax mu ne waa ngi waa léegi yow Jamal nu mu demee woon ah xare woo amoon na ñu faatu waaw <laughs> léegi kon yow saway kon al qatil wal maqtul kon ñaari kuréel ñañ ci faat ña faat ñoom ñu safara lañ jëm. nee naa wala yàlla la du loolu déedéet du loolu Seydina Abu Bakra radiyallahu anhu waxu yonent ba lay saa saam la am te loolee la tegtaloo ba tax àndul ak kenn yooyu am amul kenn kii ba mu jóg ànd ak moom mukk dafa bañ te te nekkul woon koo xam ne sëy la ci woon am na ci yeneen saxaaba yu bari yoo xam ne ñoom dañ ko gisoon dañoo toogoon fee faale wuñu woon yooyu daal di beru ku mel ni Seydina Sa'd Abu Ishaq radiyallahu anhu mi nga gis mi weesu moom itam noonu la meloon mooy affaire yi da cee ber woon voilà ak ñeneen ak ñeneen ndax ñoom noonu lañ ko gisee kii moom ndax fi ñu teg waxu yonent bi alayhi salaatu salaam lañ jàpp alors que léegi nga ne ma waa léegi c'est bien mooy wax bii leer na léegi man kay sama souci mooy mais ñeneen ñi nag <laughs> Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Talha nii la fa doon dañ ma ne wax naa la ko ñoom Seydina Talha Seydina Zubayr ibn al-Awwam ñoom sax foofu la jeex ak jour boobu waaw léegi euh, nga ne mais man man se ok mais ñoom <laughs> lan moo nekkoon c'est fan lañ teg taloo ba a mën a xeex ñu ne la leen la xool alxuraan ñu wax wa in ta taa'ifataani minal mu'miniina iqtataluu fa aslihuu baynahumaa wa in taa'ifataani bu dee dafa am ñaari kuréel minal muslim minal mu'miniin ci way ngëm yàlla yi yoo xamante ne nii dañoo jote waaw dañoo jote di xare di jàppante fa aslihu baynahuma waaw na ngeen yéwénal seen diggante fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra bu dee ñenn ñi dañoo beew benn kuréel bi ci kaw beneen kuréel bi fa qatilul lati tabghi na ngeen ànd yéen ñëpp xareet bi nga xam ne moo beew ne moom nanguwul pour parler yi du nangu jàmmoo hatta ba kera tafi alay dellu ila amrillah ci ndigalal yàlla mooy ngeen nekk jàmm waaw mu ne fa in faat bu nangoo dellu fa aslihu baynahuma na nangeen yëwanal seen diggante bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin waaw na ngeen yëwanal seen diggante ci eh, ci ci justice nag ci maanute doo ñëw di faral ñii parce que yow ñii nga gën a de da ngay maanu envers ñaari côté yëpp da ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di ndax borom bi kat bëgg na ñi nga xam dañoo maanu dañuy doxal ak maanute nga ne ma waa léegi mu ne wa in taifataani minal mu'miniina lu tax borom bi ne bu dee ñaari kuréel ci way gëm yàlla yi dañoo xare kon loolu borom bi xam na ne loolu mën naa nekk lan moo tax mu ne waaw bu loolu amee fexe leen yéen réconcilier bu kenn di bañee yéen ñëpp ànd leen xareet moom pourtant ñay ànd ñam ne ànd leen yéen ñëpp xare ka di xare moom jullit lañ ñeneen jullit lañ waaw léegi kon loolu mooy lan mooy ku ci nekk da jàppoon ne voilà mooy ñi nga xam ne côté bële dañ bokkoon ñoom dañ ne non dañoo faat suñu xalifa dañuy topp dem ñu nga xam ne ñoo ko faat dañuy ut armée ay nit ñu ànd ñu ñu dem dumale Seydina Ali ibn Abi Talib gisoon ne déet du loolu c'est pas moment dëgg la kay doo ko ñor loolu moo leen jote mooy ku nekk da ngaa ne woon ci ta'wil ci interprétation gisee li nga yow li nga jàppee affaire waaye loolu la yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ko bu njëkk waxoon na soxnaam yi ne am na ci yéen koo xamante ne nii ki nga xam ne ci yéen mooy xaj yi dañ koy mbow waaw fekk boobu mu ci jublu sayyidatu Aisha xamoon na ci jamono joojule moo tax ba mu gisee loolu si boobu noonu yonent ma ne saa saa waxoon waaw mu xam ne ah kon nag lii la mooy Seydina Ali moo am nekkoon ci dëgg même bu ñee lañ bëggoon loolu mën nañ koo dégg ko moom liñ leen wax voilà ci kaw noonu nag moo tax ku nekk li nga doon jàpp da jàppoon ci loo xamante ne nii yow danga ne lii parce que ñee dañu ne suñu boroom moo ne hmm? wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultana képp koo xamante ne nii dañ koo faatal mbokkam ci tooñ jox nañ ña nga xam ne ñooy tuteuru ña méngoo mbiru waaye ñu faat pouvoir ca kaw ña nga xam ne mooy ñu ca kaw xam ne ñoo ñoom ñoo def lu bon loolu le loolu nag la ñoom Seydina Zubayr ñoom ak Seydina Talha radiyallahu anhu ne kon nag borom bi moo ñu jox prérogative que ñii dañ leen teg leen ndax dañoo faat ñoo xam ñoo ne suñu suñu xalifa voilà kon nga gis ku nekk ak ñun doon xool Ali gis c'est pas le moment du tout parce que fii yow ñoo xam fee leen jóge ñëw Medina def fi lu leen neex ray bi suñu xalifa nekk fi occupé jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam encercle këru suñu xalifa bi mat Imaam Seydina Ali ñoobam dem na wax ak ñoom après dara la mu jur gaay fat seenu xalifa ñooñu nan nga leen di jàtte léegi manu la ne bu ngeen fa demee nar leen a fat beneen xare bu rëy yooyu amati instabilité am voilà moo tax ginnaaw bi boroom xam-xam yi ñëwee ñoom ñépp d'accord kene ki nga xam ne moo gënoon a daj dëgg ndax ku nekk daj nga dëgg waaye mooy ne yow dëgg gi dëgg dëgg ka ko daj mooy Seydina Ali ibn Abi Talib moom moo gënoon a nekk ci aswa voilà même bu dee ku nekk am nga ta'wil waaw moo tax ida ijtahada al-hakimu fa asaab fa lahu ajran wa ida wa ida ijtahada wa axta fa lahu ajrun waahid yonent ma lay sa nee na ki nga xam ne am na Euh, prérogative alxaakimu nekk na koo xam ne mooy am na mujtahid la man na yulli jore coonam nekk koo xam ne àtte man nay àtte man na tibb ci alquran ak sunna yonente bi saa safay àtte ba xam lu nekk ak fan la koy placé kooku bu defee loolu ci texte yoo xam ne leerul mu yulli ci def effort d'interprétation mu daj dëgg ko day am ñaari fay waaye bu dee dafa def noonu juum benn fay kese lay am waaw ñaari fay yi nag ki ko fi am mooy Seydina Ali ibn radiyallahu anhu ndax moo gënoon a juble moo gënoon a nekk ci jub gi loolu moo tax ku nekk nag yaa ngi woon ci dëgg wallahu taala a'lam kon xam naa te insha allahu taala dañuy yem noonu kon léegi nga ne ma wee attention lii ban lëkkaale la am ak buntu bi ñu ne ah baabul ixlaas wa ihdaari niyyati fi jami'il a'maali wal aqwaali wal ahwaali al baarizati wal xafiyya buntu sellal ak di teewal yéene ci mbooleem suñu wax yi suñu jëf yi suñu wax yi ak suñu état yi yu feeñ ak yu nëbbu yi dañ naan la dafa leer yé eh, eh, lëkkaale bi mooy lan moo yeneen ci bari saa saam dane ki nga xam ne moom daa jóg dajeek mbokk jullitam am fas yéene koo faat waaw mooy loolu fas yéene koo faat xam nga loolu du baax mooy ci jóg am fas yéene def marsiya voilà def loo xamante ne mooy yàlla la def loo xam ne bàkkaar la mu def mooy du du loo xam ne xaatir kese la lu lu toq rek ci xol ci xelam ndax bu dee toq ci xel moom loolu borom bi ci bind bàkkaar kon ni ñu koy gise ci hadith yi ñëw ci kanam waaw insha allahu taala mooy buñ demee ci bunt bi tegu ci bii dinañ gis hadith boobu xadiis bi leeral lool gisoon nañ ko ci arba'iin yi walillahi alhamdu wal minna parce que xalaat yu yu dul noonu topp ci xolu jaam bi kese comme waa ji toogoon fii xel mi dem ci waaye man téemaa dem braqué ji benn banque téemaa dem sàcc nàngam loolu kese bu ñëw ci xel mi loolu kenn ko ci bindal bàkkaar waaw parce que loolu manu ci dara xawaatir yi dañuy ñëw yu baax yeeg yu baaxul yi nag dañuy ñëw léegi nag la ñuy mooy yow loolu nag ah nga xam nga nga jël ko. xam bu ko taxawal ko ngir tax ngir dox la nga xam ne xalaat bu yiis boobu loolu xaatir boobu daal di dox sa xel mi loolu la ñuy tere kii nag moom yemul foofu non seulement ba mu amee lool dafa jóg ngir def ko fas yéenee ba pare jël saa si kat jël jël yëpp ba jàmmarloo ki nga xam ne moom la bëgg a rey bu baaxul boobu mu amoon far ba ba ñoom ñu far ko faat loolu day am bakkaaru ku faat moo tax yonent bay saa saam ne fal qaatilu wal maqtuulu kon mooy comme ni nga xam ne yow ni nga yéenee boo defee boo yéenee lu baax am lu baax ku yéene it lu bon ba jóg ba di ko di ko waajal jëmmal mbir ma faram antuwul sax waaye jël nga matuwaay yëpp dem bay kii affaire bi avorté yow du la tee nga mbàkkaar waaw te bu ñëwee ci hadis bi ñu lay noonu insha allah ci